abu zakariya yahya bnu sharaf annawawiyu dimashqiyu shaafi'iyu rahimahullah fi kitaabihi riyaadu saalihiin min kalaami sayyidil mursaliin alayhi wa alayhim afdalu salaati wa salaam fil baabi raabi'i wa salaasiin ba'dal mi'atayn وعن أنس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها متفق عليه قال الإمام الحافظ النووي رحمه الله تبارك وتعالى moo indil ñu xadis bi ginnaaw bi ñu gisee ci suñu jotaay bi ñu génn chapitre deux cent trente-quatre baabu fadlil jihad ci kitaabul jihad buntu bu njëkk bi di wax ci ngëneelu jihad ñu gisoon mille deux cent quatre-vingt-sept mu ne woon waan abi dharrin radiyallahu ta'ala anhu annahu qaal qultu ya rasulallah ayyul a'maali afdal qaala al imaanu billah wal jihaadu fi sabilillah walillahi alhamdu wal minna tey ñu war a gis beneen xadiis ñu war a gis beneen xadiis muy mille deux cent quatre-vingt-huit mu ne waan Anas mu ne mu ngi jële ci Seydina Anas ibn Malik ibn Nadr ibn Damdam radiyallahu anhu anna rasuulallahi kenn dawal yàlla li de sallallahu alayhi wa sallam qaala nee na la ghadwatum am xëy fi sabilillahi ci li nga xam ne mooy ci yoonu yàlla xare ji aw rawhatun wala am gont ci yoon yàlla xayrun moo gën min ad-dunya ci àddina wa ma ak nekk ci biir mu ne xadiis bi muttafaqun alayhi al imaamu al buxaari naka noonu al imaamu muslimu abul xusayni rahmatullahi alayhima ñoom bokk nañ ko solo léegi laaj bu njëkk bi mooy est-ce que ñoom dongo ko solo ñu loolu déedéet xadiis bii de al imaamu ahmadu seen sëriñ solo woon na ko na ko noon al imaamu tirmidi ak al imaam ibnu maaja al qazwini rahmatullahi ala al jamii al imaamu al buxaari alhamdulillah Buxaari yu rahimahullah indi ah, na ko ci ñetti bërëb fi nga xam ne fi la ko njëkk indi mooy ah, kitaabul jihaadi wa siyar baabul gadwa wa rawha fi sabiilillah mu ne haddasanaa Mu'alla ibnu Asad mu ne nettali nañu suñu sëriñ di Mu'alla ibnu Asad al-Ammi Abul Haytham al-Basri al-Mu'allim ah, moom nga xam ne mbokku Bahz la woon Bahz ibnu Asad mu siiw mi rahimahullah moom nag moo gënoon a tuut bahsa ko magoon rahmatullah alayhi génn àddina la deux cent dix-huit euh, rahmatullahi alayhi an moom mi euh, euh, kii la moom ku màgg la woon an qaala mu ne haddathana Wuhayb mu ne ki ñu nettal mooy Wuhayb di Wuhayb ibn Khalid ibn Ajlan al-Bahili mawlahum Abu Bakr al-Basri al-Karabisi sahibu al-Karabis rahimahullah génn àddina la cent soixante-cinq am nañu ne la soixante-neuf wallahu ta'ala alam an qaala mu ne hadathana Humayd mu nekk ñu nettali mooy Humayd di Humayd ibn Abi Humayd at-Tawil al-Basri rahimahullah Abu Ubayda ñi ne Abu Ubayda al-Basri génn àddina lan 143 am nañu ne 142 rahmatullahi alayhi an Anas ibn Malik voilà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 kon nii la ko al imaamu al uh, uh, Buxaari indi kanta al imaamu Abul Husayn rahmatullahi alayhi moom mu ngi ko indi ci kitaabul imaara baabu fadlil ghadwati wa rawha fi sabiilillah mu ne haddathanaa Abdullah ibn Maslamata ibn Qa'nab ibn Qa'nab mu ne nettali nañu sunu sëriñ Abdullah ibn Maslamata ibn Qa'nab di al-Qa'nabi al-Haarisi Abu Abdirrahmaan al-Madani waaye ginnaaw gi Basra la dëkkoon radiyallahu anhu moom mu màgg mi génn àddina la 220 rahmatullahi alayhi qaala mu ne haddathanaa Hammaad ibn Salama mu ne nettal nañu Hammaad ibn Salama di ibn Diinaar al-Basri Abu Salama al-Basri ginoon a taqoo ki mu sele hadiis bi moom moom Hammad génn àddina li nga xam ne mooy l'an 167 rahmatullahi alayhi an Saabitin voilà mu jëla ko ci Saabit mu gënoon a daqoog Saabit di Saabit ibn Aslam al-Bunaani wa Abu Muhammad al-Basri yu génn àddina l'an 123 am na wuute rahmatullahi alayhi an Anas ibn Malik moom lañ mu jëla ko ci gënoon a daqoog Seydina Anas muy mooy Saabit jëla ko ci sëriñ bi mu gënoon a daqoog mooy Seydina Anas ibn Malik mi ngi gis sànq nga xam ne 40 ans àgg naa Euh, ànd naag Seydina Anas moom Seydina Saabit ibn Aslam al-Bunaani gis nañ fay xadiisam yu bari yu mu jële ci Seydina Mawlaana Anas xaadimu rasuulillah alayhi afdalu salaatu wa salaam wa radiyallahu anhu qaala qaala rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam la ghadwatun fi sabiilillahi aw rawha xayrun min ad-dunya wa maa fiihaa léegi kon lii la indi léegi lëkkaale buntu bi ginnaaw lii ak xadiis bi ak suñu buntu bi mooy ngir bunt bii di wax ci ngëneelu jihaad ngëneel lëkkaale biy wax ak ba xadiis bi suñu bunt bi wax ngëneelu jihaad mooy këne jihaad foor na fa yàlla mooy am xëy nga xëy ci yoonu yàlla mooy dox euh, njaalbeenu bëccëg gi ba ni nga xam ne ci la jant bi di jénge raw xanak mooy bu dee zawal daa am ba ni nga xam ne ci la Euh, bëccëg gi di jeexe mooy timis ngay dugg lu wolof danaan am xëy akum ngont benn bu nekk ci yooyu jaam bi def ko moo gën àddina ak la ca biir waaw waaw akbar loolu nag tekkiwu ne man bu ma xëyee ak gont laa koy am non benn boo ci def xëy kese dem ci toolu xare nga xëy ngir waajal riba nekk ci tooru xale loolu moo gën àddina ak li ci biir Allahu akbar waaw al-imam an-Nawawi rahimahullah ci al-Minhaj mu ne waz-zaahiru annahu laa yaxtassu dhaalika bil-ghuduwwi uh, war-rawaah min baladi min baldatihi ah bil-ghadwi waaw al al-ghudwa al-ghadwa boobu bil-ghadwi war-rawaah voilà mooy lii nii li leer mooy li feeñ mooy. jagoowul bil ghadwi war rawaax que ne yow gontu kese déedéet min baltati yi jóge nag dëkkam foog waa jóge dëkkam déedéet bal yaxsulu hadha thawaabu bi kulli ghadwatin aw raha fi tariqihi ila al ghazw mu ne loolu day jote yool bi ci bépp xëy ak gont boo xam ne ci yoon wi la nekk fekk àggagul loolu lépp day am ci yoon même bu dee àggagul fa muy xare waaw mun ne wakasa bi ghadwatin wa rawhatin fii mawdi'il qital naka noonu même bërëb bi muy xëy bi muy bi ñuy xaree ndax am na ay pause am yoo xam ne voilà dañuy xare après def ay pause bu nag loolu ba même foofu noonu ci la bërëb ba ñuy xare bépp xëy ak gont bu ko fa fekk mu def ko mu ne li anna al jamia yusamma ghadwa wa rawha fi sabilillah ndax lii lépp dañ koy woowe xëy ak gont ci yoonu yàlla mu ne wa maana hada alhadith anna fadla alghadwati wa rawha fi sabilillah wa thawabuhuma xayrun min na'imi ad-dunya kulliha law malakaha insan wa tasawwara tana'umahu wala tana'u wa tasawwara tana'umuhu biha hmm, kulliha li'annahu za'il wa na'imu al-akhirah baaq mu ne lii nag maanaawu hadith bi mooy mooy li nga xamante ne maanaawu xadiis bi lii la mooy que ne ngëneelu xëy ak gont ci yoonu yàlla de ak yool ya ngay am ci ñaar yi am xëy kum gont ci yoonu yàlla moo gën xéewalu àddina yépp buñ doon ne nit mën naa am lépp lépp luy xéewal bu mënoon a dajale ci benn nit yu àddina te ñu imaginer ne waa ji di ci non yor ko kese parce que am na ñoo xam dañuy yor xéewal ma mënoon ci bànneexu imaginez waa ji borom bi may alal ju bari waaye feebar wala am yu ko dal yoo xam ne eh, eh, manu cee bànneexoo noonu <coughs> waaw moo tax am leen na rek taxul ne yow da koy man a bànneexoo am leer tamit tekkiwul mukk ko ne yow leer googu dina la jariñ waaw parce que am na ñoo xam ne ay sondeel lañu dañuy lakk seen bopp di leeral ñu ci des wal iyaazu billah a'adana allahu min hada yal nañu borom bi daal di musal ci façon yooyu waaw <laughs> lakk seen bopp ba jeex nit ñi de le niitu ci ñoom wal iyaazu billah ndax seen yéenee dul baax ñooñ waaw dinañ yor xam-xam boo xamante ne xam-xamu góor gi la waaye sauf ko xam-xam bu leer la dinañ ci wax loo xam ne nit dina ci jariñoo mais ñoom duñ ci jariñoo dara parce que seenu yéene baaxul wal iyaazu billah naka noonu nag comme liñ wax rek ci wàllu mbiru àddina yi tamit c'est comme ça voilà mbiru àddina yi c'est mooy nit ki di nga nekk loo xamante ne di nga am ay xéewalu àddina yu bari waaye nag doo ci jariñoo ah lii nag du loolu lii mooy gis nga xëy ak gont ci yoonu yàlla moo gën yool ba nga koy am moo gën bépp xéewalu àddina lépp bu doon ne nit da koo am ba pare mën bànneexoo ci parcelle xéewal yooyu bu ci nekk dara du ko ci rëcc malgré loolu bennum xëy ak ngont ci yoonu yàllaa gën loolu lépp mu ne lu tax mu ne la innahu zail ndax mbiru àddina moom foo jaar day jeex ala kullu shay'in ma xala allah baatilu wa kullu na'imin la mahalata zailu waaw <laughs> waaw ala kullu shay'in ma xala allah baatilu waaw lépp loo xam ne ala waawee la labid waxoon radiyallahu anhu lépp lu nekk rek lu dul yàlla neen la waaye xéewal ju ne du jaaske ne bés dina ñëw mu daal tox ba mu des li nga xam ne mooy euh, euh, xéewalu àllaaxira comme li nga xamante ne noonu la ko Usmaan ibn Maz'un waxoon Labid ba mu ko waxee ca Kaaba ga la <laughs> Labid ne alaa in kulla shay'in maa xalaa Allaha baatilu Usmaan ibn Maz'un ne ko wax nga dëgg na ko wax nga dëgg mu ne wa kullu na'imin la mahalata za'ilu Seydina Usmaan ne ko nag bii waxoo dëgg <laughs> waaw parce que na'imul jannati la yazul <laughs> xa xéewalu àddina saway non allah àjjana du du du deñ rek la jóg ne waa Quraysh waaye yéen parce que c'était un grand poète boo xam ne ay waxam kenn doonu ko remettre en cause saway yéen kan la leen xew ba ma jóg nekk ci seen mbooloo yi ñëw fi di décliner samay poème di wax samay taaxuraat am kenn ku jóg naan ma li nga wax du dëgg benn waaye ci waa Quraysh jóg fekk Seydina Usmaan ibn Maz'un fu mu toog rek daal di koy ubbi bu bët bi xonq loolu <laughs> voilà loolu li Seydina Labiid waxoon dëgg la mooy côté bu njëkk bi lu dul yàlla neen la waaw Seydina Usmaan bon euh, euh, li ko wax it la mooy que du xéewal yëpp day taxu loolu mooy xéewalu àddina mais xéewalu àjjana du taxu parce que waa Quraysh si gëmuñu woon yooyu labittaa yooyu gëmagul li mais mujj na tuub radiyallahu anhu <laughs> voilà moo taxoon euh, affaire boobu jaaxal ko quoi mu mu jaaxle kon nag loolu la mu ne kon imaamu Nawawi rahimahullah mu ne ndax li annahu za'il wa na'imul axirati baaq ndax xéewalu àddina moom lu mu bari bari bari bari lu mu yaatu yaatu yaatu lu ci nit man a bànneexoo bànneexu bis dina ñëw mu jeex waaw ilaa ajalin musamma la ko borom bi àppal dëxal boo xam ne borom bi moo ko àppal waaw xéewal gooy bañ a ñàkk ci àddina bu ko am xéewal gooy bañ a ñàkk ci àddina rek bu ko am boo ko amee laa maxaalata saa ilu manu la ñàkk dina xëy dina ñëw mu tox naa mu sànke xéewalu am wér gu yaram xéewalu dund xéewalu jàpp am alal am am lii say njaboot dar la lu ne hmm? lu nekk xamal ne loolu sant ci yàlla biñ ciy ne te bañ koo jàppe mooy yàlla te nga xam ne tôt ou bu la borom bi may dund soit yow yaa fiy jóge wala ñoom ñu jóge bàyyi la soit nag muy jóge gu gu gu gi nga xam ne gu catégorie gi mooy faatu wala boog ñoom ñu nekk feneen yow nga nekk fi yoo xam ne da ngay foog ñu fii kay doonulu man sul woon a bañ a xumb waaw waaw wa kam min jami'i shamli multa'im ay mbooloo yu bari yoo xam ne yu amoon doole waaw amoon ay ànd bari woon waaw yoo xamante ne nii yow boo leen mësoon a gis da ngay ne noo ñii moom noo ñii c'est bon c'est bon waaw waaye bés dina jot dootoo leen gis loolu la Zuhayr ibn Abi doon wax tawaxatina dëgg muy bàyyi Sayyidina Ka'b ibn Zuhayr ci asidaam bu si Aminal Manuni ah non du moom ma naan Zuhayr du kii la woon euh, Abu Zu'ayb al-Duhali al-Hudhali al-Hudhali moo ko doon wax voilà <laughs> voilà am na Muxadramun la woon bokkoon na ci euh, euh, ñi nga xam ne ay poètes yu yu yéemew lañu waa waa laa ngi noo leen di woowe Muxadramun ay muxadramuna yi nag bu dee waa xadiis ak waa langue waa adab ñoom li ñu leen di woowe bokkul de waaw mooy muxadramuna ci waa langue mooy koo xamante ne nii comme Seydina euh, Hassan ibn Sabit ñoom dañ koy wax muxadram daa fekke jaahiliya fekke l'islam te kook saxaaba la alors que bu dee waa luga duñu wax lool de waa luga buñ nee muxadram muxadram mooy ki nga xamante ne nii moom daa dund ak yonent bi sallallahu alayhi gisu ko comme ñoom Seydina Abu Usman an ñoom euh, as-Sunabuhi ah, ñoom euh, euh, maalahu nadiru <laughs> ah, nga xam ne moo jële ci fukki saxaaba yu mag yi moom nga xam ne amul melo amul ku niroog moom moom ku ñu mel noonu ñoom noonu lay wax kii nag Abu Zuayb bi al al al Hudali moom moo doon wax aminal manuuni moo aminal manuuni wa raybiha tatawajja'u waddahru bi mu'tadil man ya man qaalat umaymatu ma jismika saahiba mundu ibtadalta wa mithlu malika yanfa'u ah <laughs> fekk daa ay doomam yu demoon ci jihaad ji yu demoon euh, daal di faatu ñoom ñépp waaw après bi jàppoon ko nag mu doon wax loolu quoi fa ida almaniyatu anjabat adfaaraha alfayta kulla tamimatin la tanfau waaw allahu akbar bu dee dikkee lépp loo doon takk jàpp ne loolu dina la aar di ko sànni xam ne du jariñ dara boo ko sànni wulit xam nga ne du la jariñ dara de kenn ndax almaniya muy faatu bu ñëwee kenn laa tun faw kenn manu koo jañ képp kuñ naan demoon na bay dee nangam daa fekk àppama jotul woon rek waaw lool kese la waaw lool kese la waaye nag bu dee ne eh, eh, daa jot moom jeex na ca la doon waxe nag ci biir kam min jami'i shamli multa'imil quwa kaanu bi ayshin qablana benn bi baatu bi ayshin na'imin fatasadda'u waaw fala in bihim faja'a zamanu wa rabibuhu inni bi ahli mawaddati la mufajja'u voilà waaw waaw mooy loolu la quoi loolu lépp juste pour dire que yi loolu la quoi romb foo xamante ne nii da ngay gis ne yé ñi ñoom ay nit lañ ñoo xam ne nday nday saan waaye da ngay jekki kër yoo xam ne yow boo ma soon a jaar day xumb saa su daanaka sim lañ doon mooy mbana lañ doon taal pour añ tous les jours mbana xam nga mbana mbana du ci naa ah. non mbana mooy ngandum cin yooyu nga xam ne ngan di cin yooyu nga xam ne bu xew amee lañ koy génne am na kër yoo xam ne cin yooyu la taal lañ doon taal tous les jours waaw tellement nit ñi niñ doon bare non seulement doomu paa bi kese mais ay ay jarbaatam ay ñoo xam ne sax ay mbokkam ak ñoo xamante ne waa waa waa waa waay doxandéem ji lépp góor gi da leen boole ci ay waaw mbana lañ doon taal kër ga baa boo fa duggee yow boo fa niinul boo fa ñëwee da ngay foog ne fii daa am xew dangay ngay foog ne fii nii daa am xew quoi daa am ngénte wala daa am tudd wala daa am dara alors que déedéet nii la tous jours waaye boroom bi di yóbbu jamono yi ah di dem di dem di dem boo mooy bu góor bi génnee àddina lay commencer nga commencé ñii dëkk feneen ñii dëkk feneen ñii ji feneen ñii dem feneen ñii dem feneen ba kër ga yow boo ko juwul boo fa jaarekee da nga naan fii xanaat désert la boo duggee na assalaamu alaykum day raisonné parce kenn du la dégg doo dégg kenn picc na watu fi kon kam min jami'i shamli multa'imil quwa kaanu bi'ayshin qablana fatafarraqu aw fatasaddaqu kon mbir yaa ngoo kon xéewalu al addina day jeex alors que bu alaaxira boobu du jeex kon nag la mawdi'u sawtin allahu akbar waaw moo boo accès buñ ci faalu mawdu la ghadwatu mooy xadiis bi ci ndax moom moo wéri ñu niroo bi ci teg bi ci tegwaat la ghadwatun fi sabilillahi aw rawhatun khayrun min ad-dunya wa ma fiha al-imam an-Nawawi rahimahullah mu ne qala al-qadi mu ne al-imam al-qadi nee na Iyad ibn Musa dëkkoon fii ci Maroc rahimahullah al-Maliki nee na wa qila fi ma'nahu wa ma'na nadha'irihi te hadis mel nii gisoon nañu kene maanaawam ak maanaa hadis yu mel nii wax nii naan mbiru àjjana di ko di ko yoneen saa saam di la ko melal ak mbiru ala ak ak mbiru alaaxira boobu mbiru àddina naan mbiru àddina ak yi ci biir loolu lenn la faut pas nga jaawale ah, moo gën àddina ak alaaxira mooy Imaam An-Nawawi bu doon nit da moom wa malaka jami'a ma fiha te bu moom lu nekk àddina amul lenn luy xéewal dul moo ko wa anfaqahu mu daal di koy dépensé fi umuuril aaxira mu dépensé ko ci yoonu alaaxira waaw mu dépensé yooyu yu baax yooyu xéewal yooyu ci mbiru àddina ak mbiru alaaxira malgré loolu bennum xëy ak nennum gont ci yoonu yàlla moo gën loolu la moo tax imaamul Qurtubi nag rahimahullah am na lu mu ko tënke loolu imaamu Nawawi waxu ko <laughs> hein kene mooy Euh, ba mu des sabilillah parce que sabilillah gi bu dee foofu la mooy kon dugg ci xëy gi parce que xëy gi ak gont gi euh, mooy waa ji xëy na nekk ci moo mu tënk ko moom al imaam Abul Abbaas al-Qurtubi rahimahullahu tabaaraka wa ta'aala kanta al imaam al-Haafiz ibn Hajar al-Asqalaani rahimahullahu ta'aala mu indi moom waxu imaam Ibn Daqiiq al iid waaye moom waxu imaam al qaadi bu ko jiitu parce que imaam al qaadi moo jiitu ñoo niroo voilà ah, am imaam ibn daqiq moom ak imaamu Nawawi ñi ay contemporain lañ même bu dee moom moo njëkk a juddu imaamu Nawawi moo ko mujjee gaañu voilà parce imaamu Nawawi dafa gàtt fan <laughs> voilà <laughs> kon eh, eh, ibn daqiq al iid moom foofu la imaamul xaafis moom waxam leen di ne yaxtam ne xayrun min ad-dunya ma fiha mu ne qaala ibnu daqiiq al-iid rahmatullah alayhi yahtamilu wajhayni ahaduhuma an yakuna min baabi tanzil al-maghib ah, manzilata al-mahsuusi tahqiqan lahu fi an-nafs li kawni ad-dunya mahsuusa fi an-nafs musta'zama fi at-tibaa' fa lidhalika waqa'at al-mufaadala biha wa illaa fa min al-ma'lum anna jami'a ma fi dunya la yusawi dharratan mimma fi al-janna mu ne imam ibn daqiq al-iid nee na mbir mi lenn la mooy dañuy wàccee loo xam ne dafa fàddu ci bët yi muy àjjana di ko melale loo xam ne lu ñu daj la muy àllaaxira muy àddina gi ñu nekk ngir dëggal ngir tamit saxal ko ci bakkanu ak xelu ñi ñuy waxal ndax àddina lu kiy dund yeneen saasaam ñi muy waxal noonu lu ñu xam la te tamit daa nekk loo xam ne xéewal yi mu fi tudd bakkan da koo réyal de <laughs> xéewalu àddina yi saa yi nga am leen ñoom ñett loolu sa waay bakkan da koo réyal te tamit kii nit rek ni ko borom bi bindee mbir yi daa rëy ci ñoom mu ne looloo tax nag ci la rote li nga xam ne mooy gënalante gi nekk ci ñaar yi wa illaa waaye moos budul boobu waaye moos xam nga ne fa min bokk na ci li nga xam anna jami' ma fi dunya lépp lu nekk àddina mais tolloowul ak benn pepp laa wax benn atome ca la nga xam ne moo nekk àddina benn atomu àjjana àjjana moo gën lépp àddina waaw Abdullah mun a waxtaan yi ñaareel bu ñu mën a dégg xadiis anna al muraada liñ ci jublu anna hadha al qadra min as-sawabi xayrun min as-sawabi alladhi yaxsulu liman law xasalat lahu ad-dunya kullaha ah law xasalat lahu ad-dunya kulluha la anfaqaha fi taati llahi taala mu ne loolu mooy li imaamul qaadi wax après ibn al-Iyaad rahimahullah keni wala liñ koy natte mooy yoolu hmm, ah li nga xam ne moom la nit ki lañ mën a nattale nit ki am ko ah bu dee daa dem ngont wala xëy ci yoonu yàlla ci xare moo gën bu doon ne amoon na mbooleem àddina lépp lépp lépp lépp daal di jël lépp dépensé ko ci yoonu yàlla ci topp yàlla waaw léegi nag al imaam al xaafis mu ne qultu wa yu'ayyidu hadha thani ma rawahu ibn al mu ne nag nee naa lii dëgëral li nga xamante ne moom la al imaam ibn daqiq ñaareel bii mu ne lool da koy yenu taxamaana wax ji loolu la mooy li koy dëgëral mooy li nga xam ne al imaam ibnul mubaarak bi abdallah ibnul mubaarak eh, rahimahullahu taala borom kitaabu zuhdi moom moo ko soloo waaw moom moo ko soloo mooy lan fii kitaabil jihaad yi min mursalil hasan ci téeréen al jihaad ci mursal al hasan ibn yasaar al basri qaala mu ne ba'atha rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam jayshan fihim abdullah ibn rawaha fa liyashhada as-salaata ma'a an-nabi sallallahu alayhi wa sallam fa qaala lahu an-nabi sallallahu alayhi wa sallam walladhi nafsi bi yadihi law anfaqta maa fil ardi maa adrakta fadla ghadwatihim waaw wal-haasilu anna al-muraada tashiilu amri ad-dunyaa wa ta'ziimi amri al-jihaad wa anna man hasala lahu mina al-janna qadru qadru sawtin yasiiru ka'annahu hasala lahu amrun a'zamu min jamii' maa fi ad-dunyaa fa kayfa biman hasala minhaa a'la ad-darajaat wan-nukta wa ila ma aaxir ma qaal mu ne lii nag di dëgëral li nga xam ne moom la imaamu ibnu daqiq ñaareel bi mu wax mooy li nga xam nekkoon ci mursal al xasan nekk ci euh, al imaam ibnul mubaarak sabab mu ne yeneen ci bari saasaam dafa yónni benn jays waxul ban na nag mais bii xam nañu waaye dinaa la bàyyi après nga wax ma ko <laughs> dafa yónni benn armée mooy sariya lañ koy woowe bokkoon na ci abdallah ibnu rawaxa léegi nag abdallah ibnu rawaxa radiyallahu a al nijaayu an-Nu'man ibn Bashir ah, nijaayam la woon da Amra bint Rawaha sœuram la woon moom moo doon yaayu ah, ah, an-Nu'man ibn Bashir radiyallahu anil jami' léegi mu ne nag fa ta'akhkhara léegi imaam bi mu yónnee jaysh boobu jaysh bi génn mooy sariya bi kanta Abdallah ibn Rawaha mu daal di yéex ngir fekke julli ak yonent bi alayhi salaam laata muy dem waaw léegi bi ko yonent bi alayhi salaam ne ko yow àndoom ñi demoon génnoo ànd ak sa mbokk yi ne ko nag walladi nafsi bi yadi maa ngi wàcc ki nga xam ne sama bakkan man seydinaa muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu ngi ci loxoom de law anfaqta boo dépensé woon maa fil ardi mbooleem li ci suuf si maa adrakta fadla ghadwatihim doonoo woon jote ngëneelu seen xëy gi nga xam ne seen gont gi ñu seen xëy gi ñu xëy jëkk laa dem manoo ko jote waaw mu ne al imam après fàttalekul maa ngi lay question baa ngi ci yow yow bay ba léegi mu ne wal xaasilu imam al al al al xaafid na xajar rek jikoon ne ne li ñuy tënk mbir mi daal man ko jàmm mooy anna al muraada li ñu jublu ci xadiis mooy tashil amru dunya mooy woyofal néewul mbir àddina te daa woyof ba pare wa ta'zim ak màggal te daa màgg ba pare amrul jihaad mbiru jihaad wa anna man xasalahu képp koo xam ne anena minal jannati àjjana qadra sawtin lu tolloo ku ñuy teg yet ab yar mooy yaram loolu day jiy mujje ka am na wu mel ne xasal lahu amrun amee na ca mbir moo xam ne adam moo gën a moo màgg min jami' ma fi dunya lépp lu ci àddina waa léegi damay laaj fa kay fa waaye nan lay demee bi man xasala minha ala daraja ki nga xam ne moom daraja yi gën a màgg ca àjjana la am du fekk fu muy teg yat comme ki nga xam ne mooy eh, jihaadkat bi darajaam yoon màgg waaw loolu moom eh. léegi nag laaj bi mu doon la lii xadiis bi mu wax eh, xew-xew boobu way fa eh, kii woo ko la xamoo ko ghazwatu Mu'ta la woon voilà mooy bi yonent bay sa moom la ñuy wax jaysul umara voilà gisoon nañ ko ci siira bi ci guddal ci yaatal côté bii taxawoon nañ ci li ci ñoom imam ibn Ishaq rahmatullah alayhi wax keroog bi nga xam ne ci la yonent saa sallam daal di eh, tànn généraux yi muy Seydina ki nga xam ne mooy Zayd ibn Haritha radiyallahu anhu mu ne wa in qutila bu bu wat usiba Zayd bu dee moom lañ dañ koo faat fa euh, Jaafar ala naas Seydina Jaafar ibn Abi Talib grand frère Seydina Ali ibn Abi Talib magam moom mooy jiite nit ñi bu dee nag dañ koo faat fa Abdullah ibn Rawaha Abdullah ibn Rawaha moo jiite nit ñi boobu la woon xew-xew boobu la woon parce que bi nit ñuy dem Seydina fekk daa tombé woon ak àjjuma Seydina kii Abdullah ibn Rawaha radiyallahu anhu ne bon na xaar bi dem na xaar fekke waale jumaa ci yoneen saa sa après mu dem dabi loolu na nag yeneen saa salaam nag bi mu jullee ba pare après seetlu bu ne ko yow demagoo mu ne àndoon ñuy génnoon mu ne ko ci la ko waxe wax jii nag waaw ci la ko waxe wax jii al imaam abdullah ibn al mubaarak daal di solo nii na ko walladhi nafsi bi yadi law anfaqta ma fil ardi ma atrakta fadla ghadwatihim waat naa ci yàlla mooy xëy di ñu xëy yow rawe nañ loo xam ne te xoolal loolu xam nga moom moom ma la la mooy julli yonent bi nga xam ne ngëneel yi nekk ci boo ko mu ne la gis nga ñi demoon fekkewuñ loolu ak man ñoo la boo dépensé woon àddina hein boo dépensé seen xëy bi allahu akbar allahu akbar <laughs> waaw allahu akbar <laughs> waaw te boobu wam demee nag euh, bon nga moom lañ mujj faat ci umara yooyu moom lañ mujjee faat bi nga xam ne ci lañ faat Zayd ibn Haarisa faat ki nga xam ne mooy Abdullah ibn Rawaha non euh, ci euh, Jaafar ibn Abi Talib léegi nag mu war a jël drapeau bi nag mais bon bakkanam xawu ci woon a kii quoi xam nga bakkan comme niñ doon wax fan yi ci aaya ya que ne noof daa gën a yomb de <laughs> waaw xam nga ne moos laa yastawi sawaay du yem waaw ñi nga xamante ne nii dañoo toog laa yastawi alqaa'iduuna min almu'miniina darar wal mujaahiduuna fi sabiilillaahi bi amwaalihim wa anfusihim waaw ñooñu yemuñu de ñi jaar ñi toog ba mu bi nag ba mel ni d'accord ci waaye affaire bi daal xaw cee tàyyal mu ko yaa nafsu la tanzilanna la tanzilanna aw la tukrahunna maali araaki takrahiina aljanna mu a ko yaa nafsu eh saa bakkan bi laa wax man Abdallah ibn Rawaha yow laay waxal eh, ngay bëggalu mooy gis ñi la jiitu faatu nga bëgg des ci dundu gee tax bëggoo jël drapeau bi eh, jiite arme bi ñu war a ñu nekk nii di xare bii di xeex ak Hiraql le grand byzantin l'empereur byzantin eh, César Qaysar al-Byzantini ah di nga wàcc laa ci ci di nga di nga jël mbir mi la tanzilan na waat naa ne di nga wàcc aw Ah, la tànn la na waxaat ko ñaari yoon aw la tukrahunna wala dinees la dinaa la forcer nga nga dugg ci xare bi laa wax dina yor drapeau maa lii araaki mais lan moo ma dal ba ma gis la yow sama bakkan takrahinal janna nga mel ni bëggoo ajjana ta fii mooy yoonu ajjana gis nga sa ñaari ñii ma jiitu dem nañ ajjana man nag nga nekk fi biri di teel dee faaw waaw <laughs> waaw <laughs> am na tamit neneen lu mu ko waxoon hmm? ah ah ah, ah, ah. Ah, eh, am na tamit leneen lu waxoon foofu xaw na fàddu na sama xel instant bii <laughs> yaa nafsu bii moo ñëw sama xel boobu waxoon na ko ak beneen bi waaw bi muy wax ne in in in tafali fi'lahuma hudiiti waaw ni ko tàmbalee laa xamatul laa fàtte eh, yaa nafsu maali non boobu boobu wax sànq yaa nafsu la tanzilanna la tanzulanna aw la tukrahunna maa li araaki takrahina al janna ah ah ah be be beneen bi qad haana wa ma tamannayta faqad u'titi in taf'ali fa'lahu fi'lahuma huditi ah waaw lu mel noonu wax te eh, ne euh, hmm? euh, bi muy wax ne hada ximaamul mawti qad laqiiti wa ma tamannayti faqad utiiti in taf'ali fi'lahuma hudiiti loolu la mais nan la commencé <laughs> wax dana xam nga yaa bay <laughs> ah hmm? eh, fekk mu naan mu ne mu neen bakkanam la boppam lay waxal hmm? ne li nga doon mëbët mooy am darajaay sahaada am buñ ne woon Medina mu nooy ne nga naan ay darajaay sahaada bëgg koo am nangam ak nangam ma ne loolu nag xew na mu ngi nii fii lañ ko mën a <laughs> laa wax xew na waaw wamaa tamannani faqad u'ti la nga doon mëbët borom bi jox na la ko mu ngi nii te ñaar ñi jiitu nañ la muy Seydina Zayd ibn Haarisa Seydina Jaafar radiyallahu anhuma wa radiyallahu anhum ndax Haarisa kaana min as-sahaaba di bàyyi Zayd waaw radiyallahu anil jamii waaw booy jëf in tafali waaw waaw yow sa waay di bëgg mbir yi di laaj di mëbët léegi ba boroom di indil la la xam ne moom nga doon mëbët moo indil la ko nga nekk di tendeefal déet loolu du am ah. li am mooy li nga wàcc ci terrain bi li nga wàcc ci terrain waaw waaw ko commencé ya nafsu in lam tuqtali tamuuti hada himaamul mawti qad laqiiti wa ma tamannayti faqad utiiti in taf'ali fi'lahuma hudiiti voilà <laughs> mu ngi noonu ya nafsu e sa bakkan mooy lii mooy lan illaa tuqtali tamuuti bees la faatulit bees nga di nga faatu moom du yaa soit faat la wala boo nee néegit fa nooyit bés dina jox nga faatu hàddaa ximaamul mawti qad sallayti wala qad laqiiti ma ne xare baa gii nag dugg nañu ci nag waaw bu tàng jër bi ñu ngi ci biiram nag jeex na waaw wa ma tamannayti faqad u'titi ma ne la nga doon mëbët naan sa dana waaye ma ne jox nañ la ko mu ngi nii in taf'ali boo jëfee fi'lahuma comme a euh, Zayd ibn Haarisa ak Jaafar wii li ñu def bu génn àddina radiyallahu anhum huditi des na la gindi ci yoon wi nga xam ne moo lay jëmale aljana yu kawe kon nag foofu la woon muy ghazwatu Mu'ta sariyatu Mu'ta wala jayshul umara waaw <laughs> kon mu ngi noonu wa in ta'axxarti faqad shaqiti te boo yéexee ci dugg ci xare xamal ne yow daal li ngay eh, torox kon nag ci la def bañ faat ko moom Seydina Zayd ibn eh, muy eh, Abdallah ibn Rawaha loolu la imaam al-Hafiz ibn Hajar bi junj nii hadiisu Seydina Abdallah ibn Mubarak bi lool la yaa vay kon xamal ne loolu la boo déglu woon siira bi nag bi nga mën a gagante <laughs> ci ci ci ci ci ci kii yu num tudd ci abyaat yi waaye bon alhamdulillah walillahil hamdu wal minna kon loolu la kon waxoon nañ la kanta imam al-Qurtubi moom da ko tënk ne affaire bi mooy bu dee ne eh, anna sawaab al-ghadwati wa rawha afdal min ad-dunya wa ma fiha law malaka Malik fa anfaqa fi wujuhil birri wa ta'a ghayra al-jihad wa hadha alyaq voilà moom mu ne mooy bu doon ne mooy li ñu imaam al-Qaadi imaam al Ibn Daqiq al-Iid ak yooyu mooy lii rek waaw mooy eh, supposé ne bu doon ne eh, bennum xëy ak gontu moo gën ci àddina ak li ne ci biir bu doon ne aji moomeel da koo moom nit da koo moomoon lépp daal di koy dépensé ci yoonu mbaax ak topp yàlla ba mu def jihaad waaw kon nag loolu eh, loolu la ko wax ah wallahu taala alam kon nag ci kaw lool lii lépp day wane li nga xam ne mooy ngëneel li nga xam ne moo nekk kon ci jihaad ji ah, ak fi sabilillah wallahu taala alam alimamu alxafidu an-Nawawi rahimahullahu taala moo di xadiis bi nga xam ne mooy mille deux cent mun a waan abi Sa'iid al-Xudri radiyallahu anhu annahu qaala ataa rajulun rasuulallahi sallallahu alayhi wa sallam faqaala ayyu nnaasi afdal qaala mu'minun yujaahidu binafsihi wa maalihi fi sabiilillahi qaala summa man summa man qaala summa mu'minun fi sha'bin min min ash-shi'aabi ya'budu Allaha wa yada'u an-naasa min sharrihi muttafaqun alayhi kon al-imaamu al-haafizu an-Nawawi rahimahullah mu indi benn xadis nag boo xam ne xadis bii moom jolloon na xadis cinq cent quatre-vingt-dix-huit gisoon nañ ko te xadis bii nii <laughs> Allah Allah Allah way inshaa Allah xam nga lu tax ma naan alwaa xadiis bii bañ koy def kaaba ga lañ jàkkaarloo woon masha allah ca kaaba ga lañ ko defe woon ay waay waay fay yal na la fa yàlla yóbbu way ak képp ku ku ne amin waaw fekk mu dem na ko fa borom bi baril ay ay ay ay ay jéego waay waaye ku masul woon a dem yal na la fa borom bi yàgg yóbbu xadiis bi foofu lañ ko defoon ah moo yooyu foo dégg coo mu am ay ay kaddu yu bari ca suuf benn riir rek xamal ne kaabatal musharrafa la wala madinatal madinatul munawwara ala mu abi saidin mu ngi jële ci doom baayu said al-Xudri li Sa'd ibn Malik ibn Sinan Ah, radiyallahu anhuma annahu qaala nee na ata rajulun dafa am benn waay bu dikkal rasulallahi ndawal yàlla sallallahu fa qaala mu ne ayu nnaasi afdal waay leen saa sam kan ana ban ci nit ñi moo gën qaala mu yoneen saa sam ne ko mu'minun ab woy ngëm yàlla yujaahidu boo xam ne day jihaad bi nafsihi ak bakkanam wa maalihi alalam ah mooy la aaye wax fële rek <laughs> aaye yiñ gisoon gaa yi nga xamante ne nii wa yujaahiduna fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusikum mooy tijaara tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujaahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum ak yeneen yi nga xamante inna allaha ishtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum loolu la moom la mooy nit koo xam ne day jihaad bi nafsi ci bakkanam wa maali ak alalam fi sabilillahi ci yoonu yàlla qaala ginnaaw ñu ne ko summa man waa ginnaaw gi kan qaala summa mu'minun ginnaaw yàlla yoo xam ne fii shi'bin cib xur min shaab ci xur yi ci yoon yooyu ya'budullah nekk fa wéet ya'budu di jaamu allah borom bi wa yada'an wa yada'u an-naasa mu soril nit ñi bàyyi nit ñi fegal leen min sharrihi ci mbonu boppam voilà moo tax képp koo xam ne amoo esprit bi booy wéet mooy sug wéet baaxul di wéet naan mbonu nit ñi laay daw yeneen saa sa waxu la lool de dane la yow sax mbon nga fegal ko nit ñi <laughs> waaw prix boobu moom bu ci àndul dëgg la euh, euh, fitne yi day bari ci yenn gox yi ba nga daw ngir bañ loolu baalaal la mais bu dee loolu nga ëppal doole mooy yow sa wét baaxul parce que jàpp nga ne l'enfer c'est lu bon li ci ñeneen lay jóge yow nag waye daal mooy nit ki ci boppam moom mu bàyyi li nga xamante nii mooy euh, yow nga bàyyi fegal nit ñi sa ay bopp voilà waaye toog rek jàpp ne yow daal yaa clean yaa baax léegi ñeneen ñi ñooy ñi nga xam ne baaxuñu ñoo nàngam ak sàngam déedéet affaire bi loolu c'est de l'esprit égoïste loolu esprit la boo xam ne waa ji il est pur égoïste c'est un égoïste qui euh, euh, euh, traverse la rue quoi non waaw fitna yi dëgg la am na yu jóge ci nit mais defante la vivre en société mooy li ngay defee lañ lay defee rek waaw waaw waaw loolu kese la manoo fi nekk di fontoo nit ñi jàpp ne yow daal ay waay <laughs> yow daal yaa baax yow daal laa kii ñeneen ñi nag ñooy l'enfer déedéet daa fekk yow itam yaay l'enfer waaw yow yaay l'enfer kon nag loolu la wayada an nas wayada an nas min sharr mu fegal nit ñi mboni boppam ayu lam ayu loxoom ayu way bëtam ak lépp ak ayu clavier wu ay li muy tape yooyu yëpp waaw mais nekk ca àll ba gina gina gën a nekk au japonais ñëpp lépp lu nekk yaa ngi ciy dugg mais fa nga nekk yow kese yaa dund wala ville boo xam ne c'est très calme c'est résidentiel kenn newu fa nga nga nga beru foofu waaye yaa ngi mel ni ku nekk ci xumbal xumbal ji waaw ndax amul dara luy luy yëngu lu dul yaa ngi ciy participer waaw di commenter ñii di dugg ñii waaw di tuutal ñii di xas ñii. waaye yow moom xam nga ne da ngay font wallahu taala alam bi nag romboon na kon hadith cinq cent quatre-vingt-dix-huit lañ ko gisoon ah, walillahi alhamdu wal minna mooy bunt ba nga xam ne moo doon wax ci ngëneelu uh, wéet waaw ngëneelu wéet ngir lan jaamu yàlla waaw foofu lañu ko lañu kaa gise woon muy uh, uh, moo doon premier hadith non non du premier moo doon deuxième bi eh, chapitre 69 baabu istihbaab al-uzla inda fasaad an-naas wa az-zamaan aw al-xawf min fitnatin fi ad-diin wal wuquu' fi haraam wa shubuhaati wa nahwihaa mu ne woon an Abi Sa'iid al-Khudri radiyallahu anhu annahu qaala qaala rajulun ayyu an-naasi afdal yaa rasuulallah sallallahu alayhi wa sallam qaala mu'minun mujaahidun bi nafsihi wa maalihi waxoon nañ la xadis boobu waroon nañu 1200 quatre-vingt-neuf walillahi alhamdu wal minna borom bi nduwaan na ko fii buñ amee lem donglees ci yokk mooy këne lëkkaaleem ak suñu bunt bii di wax ci lu jihaad mooy kon yeneen tubaab saa saam dañ ko laajee ayyun naasi afdal ana kan ci nit ñi moo gën loolu mooy ana kan ci bu tekkiwul ci luñ doyal de moo tax ba boo delluwaatee foofu di nga dégg li borom xam ne noonu wax ne non tekkiwul ne mooy ki gën ci luñ doyal mooy ana bokk na ci ñi gën voilà mu ne mu'minun waji ngëm yàlla yujahidu bi nafsihi wa mali fi sabilillah koo xam ne day jihaad ci yoonu yàlla ak bakkanam ak alalam ci yoonu yàlla kon nag mu ngi noonu kon bi wane fadlul jihaad yi bokk na kon ci gën ba yeneen saa salaam ñi gën bañ ko laajee moom la tudd ana kan ci nit ñi mu nekk ki nga xam ne mooy taxawe lool kon nag wallahu taala alam léegi dañuy yem nii bon hadis bi ñu tegu moom bi ñu jógee bu Seydina Anas bi niroo nañu